bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi almursalin seyidina wa nabiyina muhammadi wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma baadu annaxu almaysuur aljuzu thaani euh, insha allah kon tey ñu ñëwaat ci téere grammaire bi àggale fi ñu yemoon ñoo fàttale ko bi weesu ñuy gisoon al fi'lu thulaasi al mujarrad titre bi lii la woon al fi'laani thulaasiyu war rubaa'iyu al mujarradaani wal maziidu fiihimaa gisoon nañu jotoon nañu gis partie bu njëkk bi muy al fi'lu thulaasi al mujarrad